mu ne bu dee wayab daw fi rijlayni bil xinsar bi xinsaril yumna bu dee euh, ñaari tànk yi ah, moom mu tàmbalee bi nga xamante ne mooy bu gën a ndaw ci ndejoor jëm ci ibham bi mooy topp ko noonu voilà voilà léegi wa fil yusra bi ibham moom nga commencé ibham bi comme que moo gën a jege mooy baaraamam dée bi bu dee ci loxo ji tànk quoi moom moo gën a jege ndejoor après nga daal di dem ca ba gën tuuti topp ko noonu ah Eh, kon nag loolu al eh, imaam al xaafis nag bi mu tuddee imaam Nawawi mu ngi ko ci al kii mu ne waaye nag sokk lii mu ne moom lañ sopp utalu ko amul fu mu ko teggee walam yazkur lil istihbaab mustanida waaw moom mustanada moom tubtalul lii mu ne moom lañ sopp loo xam ne wala wéer mbir wi de waaw <laughs> ah, après bon ci la nettalee eh, li nga xam ne moom la al-Ghazali biñ la wax sànq biñ la njëkk a wax wax rahmatullah alayhi que ne al imaam al-Maziri nag. ak ko dugg na ko ci bu baax bañ loolu ne imaamul Ghazali yi mu wax teguwul fenn ak yu mel noonu loolu mooy lan eh, eh, eh, imaam <laughs> kii moom nu mu tudd Ibn Daqiq al moom ne lii yëpp moom mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne teguwul fenn waaw mooy man li ma gin a bañ nag kii mooy yi nga xamante ne nii ci maalim lay jóge quoi waaw waaw loolu moom waaw. lii moom moom teguwul fenn waaw waaw moo tax imaam al-Haafiz mu ne waqad ankara ibnu Daqiiq al-Iid al-hay'ata allatii dakarahaa al-Ghazaali wa man tabi'ahu wa qaala kullu dhaalika laa asla lahu wa ihdaasu wa ihdaasu istihbaabin laa daliila alayhi wa huwa qadiihun 'indii bil-'aalim waaw <laughs> waaw mu ne man daal lii imaam al-Ghazaali wax lii lépp mooy li nga xam ne amul benn cosaan ci diine waaw waaw di sos ay mbir yoo xam ne naan dañ koo sopp loo xam ne naan lii dañ koo sopp te amoo ci benn tegtal loolu moom lu bu yées la ci man rawatina ci boroom xam-xam <laughs> mu ne bu bu walaw tuxayyala mu xayyal walaw taxayyala mu taxayyil bu doon ne am na ko imaginer ne bon anaama al bidaaya bil musabbaha ñu tàmbalee sàbbaal bi bi ñuy sàbbaale al yumna min ajli sharafiha fa baqiyatul hay'ati laa yutaxayyal fiihi daalik mu ne nit mën na xalaat sax ne nañ tàmbalee bi gën a tedd muy bi ñuy sàbbaal loolu mën nga ko xalaat mais yeneen yi ci des ni mu ko rangaleeg yooyu mais loolu amul dara lees ci waay da déedéet waay waaw alhamdulillah kon loolu daal lenn la <laughs> mooy en en fait yow tàmbaleel ndejoor rek yow boo ubbee sa loxo ah ndejoor bi commencé ibham bi ah mooy baaraamab déy bi dagg jël bi ci tegu jël wusta jël euh, xinsar euh, non binsar jël xinsar mooy ba gën tuuti après boo càmmoñ bi noonu nga jëlee di gën a tuuti topp di dem noonu mu dem sa baaraamab déy ba loolu boo ko defee moom de toute façon jeex na yow commencé nga ndejoor dem li nga xamante ne mooy càmmoñ comme ni nga xam ne noonu la leere kaana yon jubóo tayammul léegi al imam al hafiz kon loolu mooy li gën a dëgër kantalee nag boo ku ne nag lañ tàmbalee comme li ñu wax noonu euh, bu dee ci loxo ndejoor bi bi ñuy sàbbale loolu lu ñu mën a dégg la ci côté mooy saraf bi te nag tàmbalee li gën a tedd waaye daal loolu lépp buñ ko tegee nee insha allah li gën a lëng mooy tàmbalee liñ la wax léegi ci ndejoor bi ndax kaana yu'jibuhu tayammunu moom yonent bi alayhi salaam da ko doon yéem te ko soppoon la tàmbalee li nga xam ne mooy ndejoor léegi nag al imaam al xaafis mu ne wallaahu walam yasbut aydan fi istihbaab qasri dhufuri eh, yawmul xamiis hadith mu ne kanta saxul ci sopp gi nga xam ne moom la yenn boroom xam-xam yi naan sopp nañ nit ki muy dagg ay wewam bésub alxames loolu benn xadiis saxu ci mu ne waqad axrajahu Jaafar al bi sanadin majhul loolu mooy saxul mooy wérul la la bëgg a wax mu ne Jaafar al-Mustaghfiri kat moo ko soloo ci sanad càllale boo xam ne daa am am majhul koo xam ne kenn xamu ko waaw <laughs> waaw <laughs> waaw waaw mu ne wa aqrabu ma waqaftu alayhi li gën a jege ci ne ban bés lañu war a moo gën daal daal di ci dagg wey buñ la nee dagg wey nag mooy ak karawu naq yi tamit wat ko ak yooyu yépp nga xam ne mooy sunanul fitra yi ban bés moo gën a approprié moom lañ gën a sopp am nañu naan alxames mu ne lool xadiis bi koy wax wérul mu ne li gën a jegeem li nga xam ne man imaamul xaafis na xajar moom laa jote fii daalika ci loolee di wax ban bés maa axrajahu al-Bayhaqi mooy li nga xam ne moom la imaam al-Bayhaqi daal di solo min mursal Abi Ja'far al-Baqir loo xam ne ci Abu Ja'far al-Baqir di sëtu Yonent bi alayhi salaam euh, euh, euh, moom moo ko wax mu ne kaana Rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam an ya'khudha min adfaarihi wa shaaribihi yawm al-jumu'a waaw mu ne Yonent bi alayhi salaam nekkoon na ko xam ne da doon sopp lool di dagg ay weewam waaye di wàññi ay naanoom wala di ko wat mustaasham bésu ajjuma mu ne wala wuute ñeel na loolee wax joojee xadis boobee shahidun mawsul an abi hurayra lakin sanaduhu da'if mu ne eh, eh, eh, mu waaye am na lu koy appuyer loo xam ne lu jokkaloo la ba sayna abu hurayra waaye lakinna sanadahu da'if mu ne waaye nag càllalem dafa nekk loo xamante ne lu faible la mu ne akhrajahu al aydan fi shu'ab loolu al imaam al Bayhaqi moo ko ci téereem bi Shu'abul Iman mu ne wasu su'ila Ahmad anhu fa qaala yusannu fi yawmil jumu'a qabla az waaw mu ne solo laaj nañ imaam Ahmad waa ban bés lañ war a def yi mu ne sunnaal nañ ko bésub àjjuma laata euh, jant bi di jéng mooy laata ngay mooy yi ñu gisoon ci àjjuma waajal gi ngir to préparer àjjuma ji mooy loolu def ko avant nga xam ne loolu utal ko bés boobu loolu noonu euh, mu ne loolu lañ ko lañ ko sunnaal mu ne waaye jëlee nañ ci moom wa anhu yawmal xamis jëlee nañ ci moom it bés bu alxames mu ne wa anhu waaye jëlee nañ ci moom ba léegi imaam Ahmad beneen wax muy ñetteel ya yar mu ne moom daal mooy. mooy dañ koy tànn moom mooy xool tànn xool kañ la ko soxla ak kan la gis ne daggaay yooyam wala wat ab si uh, ay na uh, wala wàññi ko wala wat uh, karawu naqam yooyu jot na mu def ko wa mu ne wa hadha huwa al mu'tamad lii nag mooy li nga xam moom la ñuy sukkandikoo hmm? mu ne annahu kuene moom bu sopp nañ ko kayfa ma ihtaja ilay saa bu ko soxlaa rek mooy liñ wax léegi mu ne léegi nag mu lay wax hadis sayna imam muslim biñ la fi waxoon ci bi ñuy jeexal jotaay bee weesu moo ne waa amma ma axraja muslim min hadith anas kanta al imam muslim ibn uh, al-hajjaj solo ci hadith sayna anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne waqata lana fi qass ash-sharibi wa taqlim al-azfar wa nafy al-ibt wa halq al-aana an la yutraka akthara min arba'ina yawma mu ne yonent way saa saam defal nañu dëxal defal nañu délai ci li nga xamante ne moo jëm ci wàññi naanu yi wala wat ko wa taqlimil azfaari ak damit di lelliwe wa natfil ibti ak buddi karaw poqataan wa xalqil aana ak wat eh, non eh, waaw karaw poqataan buddi karaw poqataan wa xalqil aana ak wat karaw naq allah yutraka ñu bañ leen a bàyyi akthara min arbaina yawman lu ëpp ñeenti juróom juróom ñeent fukki guddi quarante boobu ñaar ñeent fukki bés muy quarante bés mu ne kada naka noon waqata fiihi eh, loolu wala wuqita loolu noonu kan moo ko def mu ne lool mu ne yonent bay saasaam la wuqita alal mais loolu xam nañ ne euh, ci usul loolu mooy li gën a dëgër saxaaba bi mu waxee lool kat moo koy rek ku dul yonent bay moo tax mu ne wa axrajahu ashaabu sunan mu ne ashaabu sunan ne euh, solo nañ ko rahmatullahi alayhi moo xam ne waqata lana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam que ne yonent bay saasaam moo ñu ko defal waaw mais sauf que kàllale boobu Jaafar ibn Sulaymaan ad-Duba'i mi nekk ci. Euh, càllale bi moo tax ñenn ci boroom xam-xam yi di wéradil xadiis boobee parce que dafa amoon problème ci côté mot mokkalam mu ne euh, euh, moo tax imaam Ibn Abdul Bar ku mel ni al-Uqayli daal di koy wax imaam Ibn Abdul Bar ne lam yarwi ghayru kenn solowul xadiis bi ci Seydina Anas ku dul moom mii waaw ku dul moom mii moo ko soloo waaw kon nag muy Jaafar ibn Sulaymaan mu ne walaysa bi xujjata wam du ku ñuy tegtaloo ay waxam waaye mu ne wattu uqiba waaye nag am na ñëw ne ah yow imam ibn Abdul Barr la mën a waxe lool bi am na Aba Daawuda ndax imam Abu Daawuda at-Tirmidhi akhrajahu min riwayati Sadaqa ibn Musa an Thabit wa Sadaqatu ibn Musa wa in kaana fii maqal lakin tabayyana anna Ja'far lam yanfarid bihi le fait que imam ibn Abdul Barr ne moom kese moo ci wéetoo jële ko Seyna Anas mu ne loolu nag am na lees yi seetaat de ndax imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi solo nañ ko rahmatullah alayhima jële ko ci yoonu sadaqa eh, ibnu Musa an Thabit mu jële ko Thabit ibn Aslam mu jële ko Seydina Anas mu jële ko ci mu ne yonente bay saa saa moo leen defaral loolu moo leen de dexalal quarante jours mu ne même bu dee sadaqa am na wax ci moom waaye mais lii day leer ne kon Ja'far moom wéetewul hadis bi mu ne waqad axraja ibnu Maaja te imaam ibnu Maaja rahmatullahi alayhi solo na nahwahu lu mel nii min tariq Ali ibn Zayd ibn Jud'aan an Anas même bu dee ne Ali ibn Zayd moom moom ak faible sam leer na lii lépp da laa bëgg wax ne mais da cee wéetewul voilà moom solo na ko jëlee ko ci yoonu Ali ibn Zayd ibn Jud'aan mu jëlee Seydina Anas mu ne naka noonu wa axrajahu ibnu Adiy al imaam ibnu Adiy solo na ko min wajhin ci beneen wàll saalisin ñetteel min jihati Abdullah ibn Imraan shaykhun misri ci benn waaye buñ naan Abdullah ibn Imran sëriñ boo xam ne Misra la dëkkoon an Saabit jël ko ci Saabit an Anas waaw mu ne laakin oto bi la bi alfaazin mustaghraba dafa indi ci ay kàddu yoo xam ne tumuranke la ah kon mu ngi noonee eh, mooy la ne eh, eh, foofu da ne góor ki <laughs> moo loola mu ne da ne yaxliqu rajul góor gi day wat aanatahu naqan kulla arbaina yawman quarante jours yu ne wa an yantafa an yantafa idtahu muy buddi ay kiilam ay euh, poqataan kullama tala saabu euh, fenke mooy bu génnee euh, karaw yi wala yada sharibayhi yatulan te mu bàyyi li nga xam ne mooy ay naanoom mustaasam di gudd wa an yuqal an yuqal an an yuqallima taqlim qallama yuqallimu taqlimu al adafir min al jumu'a ila al jumu'a ajjuma ba ajjuma mu ne wa abdullah Abdullah war raawi anhu ak ki jële ci moom majhulaani xamuñ leen waaw moo tax mu ne al al al imaam al Qurtubi nee na ci al waaye lii imaam an-Nawawi par exemple moom daane lii nii lépp ñu naan ay waa ji wérul ak yooyu Jaafar ak yooyu doy na que ne doy na xujja imaam ko ba di ko ci saxiixam yi voilà moom loolu neen la bañ a dëgër voilà moo la al imaam al Qurtubi mu ne tudd 40 jours yi nag. loolu tahdiidul li aksaril mudda loolu tekkiwul li ñu waxoon bi weesu bi ñuy tëj tekkiwul na yow da ngay xaar ba 40 jours déedéet dañ la wëgg a wax mooy yow bul dépasser 40 jours waaye terewuñ ko ne yow mu nekk loo xamante ne mu koy seet di ko bàyyi xel ah tafaqqudu zaalika wala yamna'u tafaqqudu zaalika min al-jumu'a ila al-jumu'a ajjuma ba ajjuma mu ne wa daabitu daal li nga xam ne moom lañ koy takke fii zaalika ci loolu mooy ihtiyaaj mooy bu ko soxlaa. waaw mu ne wakada nako noon qaala an-Nawawi moom la imaamu an-Nawawi rahimahullah ne al-Mukhtaar li ñu tànn am na daal kullu yutbatu bil haaja loolu daal dañ koy takke daal ci aajo waaw am na ñoo xam dañ ne aaj ajjuma par ajjuma la waaw comme niñ ko jëlee ci imaam Ahmad am na tamit ci ñoo xam ne lool la ñuy wax par ajjuma tamit lañ koy def voilà e kon loolu lu ama am solo la quoi waaw e na koy seetlu tous les ajjuma yoo xamante ne nii Euh, moom saabu kiiwee daal mu daal di koy xool loolu lu ama am solo la wallahu taala euh, euh, alam léegi imaamul alxaafis muy tëj benn affaire bu am solo mu ne jëli nañ wa fi su'ala wa fi su'alatin hmm, yi nga xam ne laaj yi nga xam ne moom lañ doon laaj imaam Ahmad moom aji laaj ji mu ne damaa laaj imaam Ahmad ne ko waaw rahimahullah yuxadu min sha'rihi yaxudu min sha'rihi wa adfaarihi ayadfanuhu am la ayadfinuhu am la mais imam waa nit ki bu bu daggee ay karawam wat ko wala ay baaraamam mu leew leelli da baaraam yi dagg leen waa da koy suul wala déet imam An-Nawawi euh, nee na euh, aw aw yulqiya walla nee na dama ko laaj ndax da koy suul wala da koy sànni mu ne ko da koy suul qultu nee na ma ne ko balaghaka fihi shay mu ne est daa am dara lu la ci jote mooy xadiis la la bëgg wax wala jeexital ci yonent bay saa saa mu ne ah kaana ibnu Umar yadfanu mu ne imaam ibnu Umar bu ma soon a dagg yooyu karawam daa watu wala ay weewam da ko doon suul mu ne waru yeta soloo nañ anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara bi dafni sha'ri wal azfar wa qaala laa yatala'abu bihi saharatu bani aadam mooy mu ne yonent bay saa salaam euh, jële nañ ci moom que ne euh, da doon digle ñu suul li nga xamante ne mooy karawu karaw boo daggee sa karaw boo watoo moo xam nag karaw yëpp moo xam naq bi wala li nga xam ne sa bopp wala yi nga xam ne fokkataan beeg yooyu boo ko dindee eh, mu ne yooyu ak baaraam yi nga xam ne moo tànk yeeg wéyeeg ak loxo yeeg wéyeeg yëpp ak yu tànk yi boo ngeen ko defee ne dee leen ko suul bu leen may njabarkatu doomu aadama yi ñuy ñu leen di fowe parce que mën nañ ci jël jabar am ngeen saa saa karawam lañ ko jabare woon <laughs> waaw mu ne bu leen laa yatalaabu bu mu leen di fowe di leen fontoo bi ci seen karaw yooyu ak seen we yooyu ngeen di dagg saxaratu njabarkatu bani aadama doomu aadama yu yées yi walla iyaazu billaah ñu yées ci ñoom mooy njabarkat yi waaw nga xam ne yooyu waaw dangaa bëgg kii doomu kii bi nangam nangam fexelutal ma karawam rek waaw dina baax yow daal fexel waaw bu ko defee waa ji yées dem fexe daal doomu peccor gom bi wujju <laughs> peccor gom xaw ma mu fexe ba am karaw bi dem yóbbu ko ñu daal di koy faj bopp bi wëlbati ko wal iyaazu billaah ñu liggéey ko ah loolu na. léegi al imaam mu ne imaam al xaafis mu ne qultu nee naa wa haaza al xadiis axrajahu al bayhaqi min xadiis waa'il ibn hujr nahwa mu ne xadiis bii nii kenn yeneen saa sam doon digal ñu daal di suul karaw yi ak li nga xam ne mooy weyi mu ne lool ki nga xam ne moo ko solo mooy imaam al bayhaqi jël ko ci xadiis waa'il ibn hujr bu mel nii. mu ne waqad istahabba ashaabuna dafnuha wala dafnaha mu ne te sopp na suñu mbokk yi Shafi'i yi ñu koy suul euh, li kawniha ajza'un ndax li le fait que ay wàll la jóge minal aadama ci doomu aadama yi wallahu taala alam hmm, <laughs> kon mu ngi noonee mu ngi noonee wallahu ta'ala alam ah, kon loolu nag li gën yow boo ñëwee nag di dagg comme li yonent bi alayhi sa par souci de d'équité yow bu dee da ngay dagg say we boo commencé loxo ne joor ngay commencé boo ko defee ba pare loolu amoo droit dagg loxo baaraamu weeyi loxoy ndajoor bi bàyyi yu càmmoñ yi parce que loolu équité amul lu tax yonent may saasaam doon tere ñu wat benn partie bàyyi benn partie wala benn dàll sol benn dàll bàyyi beneen tànk bi du sol dàll loolu yëpp souci adl la waaw di ñam tàngoor bi wala seddaay bi beneen bi nga solal ko te loolu bokkul ci li nga xam moo tax ba gisoon muy sol benn dàll dana ko sol leen ñoom ñaar wala nga summi leen ñoom ñëpp waaw. waaw ba gis nga ci wat dinañ ci ñëw ci mu tere di wat foo xamante ne ngay wat wat. côté yi comme li nga xam ne lool moo xew léegi te yàgg naa xew booy yi di ko euh, jële ci ñi nga xam ne xamuñu dara ci ñi nga xamante ne ay niti àddi lañ ay footballeur yoo xam ne xamuñ dara ñu ci bari ci ñoom sax xamuñ luy julli du ñuy julli du ñuy dara waaw suñu doom yi def leen ay ay ay ay ay ay modèle ay stars nga xam ne ku ci kenn nu mu watoo lu mu bon bon bon ñu ñëw bëgg a watoo noonu seen bàyyi di leen ci seetaan wala iyaazu billah waaw ba pare def ni kii mooy idolam dugal ko benn euh, kii de foot waaw mais après nga bëgg lépp loo xam ne kooku mu naan idolam la bu watoo day jekki watu wat bu yées boo xam ne karaw gi yëpp lay teggi côté euh, euh, wet yi côté yi yëpp lay lay lay lay wat bam set wet mu bàyyi digg bopp bi wala def ci comme comme comme crête yu yu fas yooyu lii nekk ci ci ci ci ci doq fas gi ba ci bopp bi noonu lu mel noonu lay bàyyi ci bopp bi nga gis koo xamante ni ñu ne kii ah, Moustapha la tudd wala Ismaïl ah, kii kii kii Abdoulahab la tudd kii Fadilu la tudd nangam ak nangam kii ah, eh, muy watoo noonu ay bàyyam bàyyi ko ci alors que yonent way sa sam loolu la doon tere bokk na ci façon wat yi nga xam ne dañ la tere mooy wat yenn côté bàyyi benn côté waaw naka noonu tamit wey yi manoo dagg benn bàyyi dagg yi bàyyi yi booy dagg da ngay dagg doole waaw waaw wallahu ta'ala alam kon nag ci kaw noonu lañ jeexale li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, euh, nag euh, lelli ay we mu am nag fii lu ama am solo loo xamante ne nii lu jara am lu jara bàyyi xel la waaw mooy nga gis ni muy bàyyee xel civilisé hatta sa apparence waaw l'habit ne fait pas le moine loolu mais il fait la le musulman et la musulmane waaw l'habit ak tamit l'apparence dafa baax dëgg la lépp solo ci biir waaye biti bi am na solo l'islam neenalul biti waaw defaral sa biir waaye yonent bi saa saam xanaa waxuñu ne bu biir bi baaxee ci biti baax inna fil jasadi wa ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu alaa wa hiya al nañu alaa waawe xanaa newul ci euh, yaramu doomu aadama xamante ne boo xamante ne nii moom bu baaxee lépp baax bu bonee lépp baax bu bonee lépp bon bi moo waaye biir bu baaxee lay feeñ ci biti waaw l'islam waxuñu diiney walla kaanaak wane ne waaye da ngaa àddina cuqaaral bopp fii di kii di daw di kii di dof dof lu doo sol dàll di kii gaa yi naan tey waaw sawaay lii wa dig taalibe du taalibe wax naa bàyyi leen yëfi yooyu di jàpp yoo xamante ne du dara bëgg koo tudde lii mooy ak taalibe ak civilisé li yonent bi alay saa salaam li nga xam ne nee nañu mooy sunanul anbiya lii mooy li nga xam ne mooy fitra li nga xam ne moom la borom bi moo ñi yonentaam yi alayhimu salaam ba pare def ñu seeni mu nekk suñuy modèle na nañ leen leen roy waaw gis nga ni lislaam ni muy bàyyee xel apparence su nit ki waaw bañ say wedi gudd ngir lan sa sa sa laab d'abord gi nga xam ne tous les jours da ngaa war di julli di laablu mu bañ am problème bu dee daa am ay wasax yu fi nekk ay saleté comme niñ ko gisoon sànq waaye tamit ci taggaleen ci noonu ngay rafetee ni ci ngay niroog doomu aadama yi xam nga imam ibn al yi al-Maliki xam nga keroog yi tax mu naan man daal damaa jàpp ne juróom yii nii ñu wax ci hadis bii bay baab al-Hafiz no moo na ma wax agrabal euh, euh, euh, kii waay Ibn <laughs> al yi moom moom dafa tuuraankeel li wax parce que mu ne man foog man jàpp naa ne ma gis nga man juróom yii nii yépp farata la lu tax parce que man damaa jàpp ne yii nii nit bu ko bàyyee day génn ci li nga xamante ne moom lañ naan doomu aadama waaw bu bàyyee weyu gudd moustache yi di lang kooku génn ci li nga xamante ne moom la ñuy waxati mbiru doomu aadama waaw même bu dee ne waxam jooju moom lu tumuranke la mooy côté boobu la doon waxee mooy l'islam niñ la bëgg a wax day bàyyi xel li nga xamante ne nii mooy apparence su nit ki tax ak laabam di jaar yoon waaw te wey yi mu bañ cee def loo xamante ne nii taqlimul asfar dagg leen waaye yàlla tere nga ñëw jël loo xamante ne yow da nga ko cee teg ay vernis yook leen def wara nga pooseelu ay we gaa yi léegi yematuñ ci loolu dañuy jël ay we yoo xamante ne wallahi shaytaane laqad gharra la'inu naasaal yi bamba doon wax waxati na dëgg wallahi waaw mooy ne vraiment ki nga xamante ne moom la yàlla euh, rëbb muy iblis daal dinay daal dinay wor nit ñi waaw ba pare biñ leen xëcc leen ci loo xamante ne ay weñ sa kose la leen di la leen la leen di jural waaw da ngay gis ñoo xamante ne paree bàyyi ba ba non weyi leen yàlla defal doyatu leen non dañuy uti leneen ay weyu brésilien ay nangam ak ay brésilien yoo xam lu tax parce que ñoo leen bàyyi ñooñ lañ def suñu doom yi ñooñ lañ leen def lañ bàyyi ñu nekk seen modèle bàyyi leen ak téléphones yi bàyyi leen ak yar leen ci loo xamante ne ay télé ak ay télénovelas yoo xamante ne ñoo yées ñoo gën a garaaw li nga xamante ne mooy ak ab siiru ci biir ngiru ginaar ñoo la gën a mën a yàq yàq gu jéggi dayo la ñuy yàq li nga xamante ne mooy jikkoy gone yi mooy jikkoy suñu doom yi wal iyaazu billah wal iyaazu billah loolu moom bu tiitloowul kenn mooy yow amul lu la tiitloo iblis wal iyaazu billah ñun ñu jàppale ko qultu laqad gharra al-la'inu bima yajurru al-ba'sa voilà wallahi bamba waxatina dëgg radiyallahu anhu iblis mu mi yàlla rëbb waaw daal dinay wor nit ñu bari ñu ngay sonal seen bopp bi yittewoo loo xamante ne ay weñ su kase la leen di bijjil waaw defal ci lu baax waaw gis leen pare nañ wéy yi leen yàlla waxuma la ndax yàpp nañ ne lu sëq sëq ñoom ni ñu ko bëggee parce bi ñuy gis ah ak waykat chanteur bi nga xamante ne nee nañ la c'est la star des stars waaw moom ay weewam ni mel ak bukki yi ni mu rafete wala iyaazu laa nga gis yoo xam ne dañu ne dañoo muuru dañoo kii def yépp ba pare yor yooyu yépp lañ mel waaw buñ la jegee ngay waaja daw ndax sa yaram wuy woo xam ne day daw xoolal ma see salte laa lii nga xam ne mooy nekk ci daanaka nit ki du man dara foo def mu ngi naan nii baaraam yi tàllal ko parce que lem leen sax daanaka dootu ko man loolu loolu jàmm la ci doomu aadama bi ak yàlla ni mu ko terale yonent bay saa wax lii quarante jours bu ko dépassé te daggoo say we te loolu mooy li gën a bari waxuñ la nga baar ba boobu mais boo ko aaju dagg ko te loolu mooy sunna te dina toll foo xam ne sax jàpp du sax làmb du baax di nga julli sa julli du baax yàlla tere nga jël ay vernis def ko ci we bi bu dee tegloo tegoo ay kii nga xam ne day tax yow ndox mi du laal du àgg fa mu war a wa loolu lépp wax yi shaytaan la boo xamante ne moom la dugal ci bokk suñu jigéen ñu bari wal iyaadu billah waaw wal iyaadu wallahi billah waaw loolu yées na waaw nga xamante ne day mujj nit ki day ci cadre liñ naan doomu aadama gu normal léegi nag ñoom wa zayyana lahum a shaytaanu a'maalahum la hudud waxoon na dëgg alayhi salaatu wassalaam moom Musaa njumuri picc ma waxati na dëgg waaw ñooñu ne lay di jaamu leneen lu dul yàlla seytaane moo leen taaralal leen li ñaawoon ce qui est ñang devient beau ce qui est ñang loolu lañu ñu iblis wan ci ñu bari ci ñoom waaw nga gis suñu doom yu bari surtout jigéen ñu noonu lañ naan ñu bari ci ñoom ay yu we poosey xef fii waaw poose lépp lu leen yàlla defal ñu ne ñun lii doy ñoo waaw mel ni yàlla manoo ki man mooy euh, restitution diw waaw walla bi nga xam ne gis naa ko léegi sax c'est simple ngay kii ñu dem ñu pooseel la nga xam ne bu ko defee pëj ko nag yow boo dajeeg moom wóor na yàlla boo kiiwul tem nga foog ne njuuma nga dajel da ngay tiit am na nooy def da danga da na i i waaw yow di am loo yëg waaw di ne est du ëpp jinne laa dajel te pourtant wal iyaadu billaah lu ko waral après nag yow ñu ne la waroo am njort bu ñaaw ci ñun lu tax duñ am njort bu ñaaw loo looloo mel nii da ngaa loo mel nii fiñ bi yow soxna si wal iyaadu billaah ñu ne la Aïcha la tudd Ah suufi yàlla tudd ah c'est de suite caaxaan yooyu mooy lan waaw allahu akbar mujj bay niru ay bàyyi ma ba ñu ne leen lii moo gën a rafet alors que boroom bi na woon laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim allah waaw man maa bind doomu aadama teg ko ci ni mu gën a rafete laa ko yemalee waaw kon nag dafa war lii nii ñu daal di koy sàmmoo aw hygiène corporelle yii yonent bi alayhi salaam bi ñu jàngal te borom bi tegoon ci ab solo ba taxaw mu mu mu mu teg ci yonentam yi alayhi ngir garder ahsana taqwim goo ahsana taqwim goo gënee waaw di dëgg li borom bi digle ñoon koy dindi te muy jóge ci yéen seen weyi bu guddee seen naanu yi waaye bàyyi li yàlla wax comme li nga xam ne mooy sikkim yi waaye léegi dinañ gis bu ñëwee ci sikkim c'est le contraire Iblis daña bàyyi leen seen naanu yi di xuus seen sikkim yi mel ni ce communiste qui n'a jamais sax bay sàppi wal iyaazu billah wallahi laqad istahwada alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra allah lu bari ci ñun seytaane moo moo moo moo moo ñu fëlëng moo ñu dominé waaw waaw moo ñu noon waaw moom lañ topp minal jinnati wan naas seytaane yi nit ñeeg jinne yi yi nga xam ñoom la ñuy gis ci télé yi jàpp na ñooy modèle yi ak kala ciy jàppale sa ndey wala sa baay waaw fa ansaahum dhikrallah mu fàttale loon di tudd di fàttale ku tey doxe li yàlla digal yonentam yàlla yu saa saam te teg leen ci yonentuwaay saa saam nañu al fitratu xams wala fit euh, euh, xamsun min al fitra allah waaw borom seytaane te aralal leen mooy yàlla ne loolu moo rafet moo tax ñuy guddal seen weyi wax naa la deematuñ ci ñuy poosé wu ay we yoo xam ne day tax yow we bi la yàlla joxal booy jàpp dul tooy léegi nga jënde ko lan sa julli yow yaa astu yaa aisha yaa ruqiya yaa ummu kalthum ha yaa fatima ha yaa asma yaa safiya ha atiya nga jënd ko lan lan nga ko jënde loolu lan mooy sa borom waaw bu dee ci góor ñi wax naa la ñuy xóof seen sikkim yi ngir niroog acteur sàngam wala saa fee euh, loolu mooy mooy mode léegi waaw Allahu akbar euh, man nañu yem foofu yal nañu borom bi daal allahumma ruddal muslimina ila diinika maradan jamila waaw allahumma arina alxaqa xaqa warzuqna ijtinaa warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba allahumma ay eh, suñu borom ñu ngi lay ñaan nga wan ñu dëgg leer jub sa bos bañ xam ne moom la ta nga ñu wërsëgale ñu topp ko parce que topp ñubu yonent yi alayhimu salaam loolu wërsëgu yàlla la waaw wërsëgu yàlla la de du man daa am lu ma gënee diw wala diw lu ma gënee tax moom muy topp wala man may topp moom muy moy wala man may moy moom muy topp déedéet fadlullah dalika fadlullah waaw waaw loolu ngëneelu yàlla la boo xam ne moo koy defal ko soof te mooy boroom ngëneel gu yaatu gi kon nag boroom bi ñu ngi lay ñaan ci sa ngëneel gu yaatu gi nga won ñu dëgg te wërsëgal ñu ñu sax di doxe dëgg ni nga ko gërëme paa ni ñu yaakaaree ne noonu la waaye yal na nga ñu wan neen waaw yal na nga ñu wan neen bañ xam ne lii way neen identifier neen caaxaan te ba ñu ko identifier ak lu lu ko bakkan bëgg bëgg bëgg lang ci lang ci lang ci borom bi yal na ñu wërsëgal ñu daal di koy sori moom mu sori ñu ilal abad ba faw amin kon nag ci kaw noonu lañ jeexal bii bii di ñëw ñu jël Eh, bi nga xam ne moo ci tegu muy natful yi muy buddi karaw poqataan insha allahu taala léegi am na benn affaire dagg we nag mën nañ ko def ay ciseaux non ciseaux wala ay coupe-ongles waaye eh, ak sa gémmiñ c'est pas hygiénique voilà di dagg we ak sa gémmiñ di ko matt noonu di ko dagge noonu parce que déggoo dañ ne ne saleté yi dafay nekk imaginer saleté yooyu nga ñëw dugal ko sa gémmiñ léegi nag yooyu boo ko sàmmantoowul non seulement côté yàq sa côté borom moo gën a garaaw waaye sa côté santé day am day détérioré wu ngay am ay feebar yoo xam ne moo lay dugg ay microbe yoo xam ne yu bari maladie yu bari yu tasaaroo jaar ci yu yi ñu sàggane waaw ay ñàkk raxasoo ñàkk toppatoo yii doo jàpp boo leen jàpp boo nuyoo kenn doo ko transmettre microbe waaye nan ngay jële sa wee moo am ay tilim tilim wala yu mel noonu nga jël sawe di ko màkk noonu di ko dagge noonu non jëlal loo ko dagge insha allahu taala wallahu taala alam lii tamit man na nga ci ñaan nit mu defal la ko al isti'ana man nga sàkku par exemple koo xam ne bu dee même bu dee jigéen la sa soxna mu daggal la